ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala rabbanaa innanaa naxaafu an yafruta calaynaa aw an yatghaa suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci ñeen fukkeelu laaya bi ak juróom muy fi nga xam ne moom la doon nettali li nga xam ne moo xewoon ci seydinaa Muusaa ibn Imraan ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ak mbokkam bi di sayyidina Haarun alayhim assalaatu wassalaam mi bi leen yónnee ci Firawna ne bu ngeen demee ngeen wax ak moom wax ju nooy amaana moom mu daldi fàttale ku daldi waaru ragal boroomam tabaaraka wa taala léegi nag ñu tontu boroom bi daldi koy leeral loo xam ne ñoom ay mbir la yoo xam ne yu li ñuy ragal lañ buñ demee ci na mu daldi leen fay dal moo tax mu ne xaalaa <clears throat> suñu boroom ne xaalaa ñoom ñaar ñu ne rabbana i yow suñu boroom inna naa ñun ñaar ñii de dañoo ragal naxaaf inna naa naxaafu ñun de danañu ragal an yafruta alayna firawna bu ñu demee di ko woo ni mu gën a gaawe mu gaaw ci daal di ñuy mbugal ni mu gën a gaawee daal di ëppal ci suñuy mbir gaaw mbugal ñoo aw an yataxa walla mu gën beew nag ci suñuy mbir tamit daal di ñuy teg ay daan yoo xam ne du ñu may sax di ñu déglu bu ñu tàmbalee rek mu daal di ñuy def noonu le suñu boroom tabaaraka wa taala dalal seen xel ne leen nag <clears throat> fatiyaahu dikkal leen ko fa quulaa bu ngeen demee suñu borom ne bokk laata xaala laata xaafaa mu ne xaala mu ne leen laata xaafaa bu leen ragal yéen ñaar ñii dalal naa seen xel inna nii ndax man seen borom maakuma maa ngi ànd ak yéen asma'u di dégg li nga xamante ne nii mooy xew seen digganteeg Firawna wa araata maa ngi gis la nga xam ne mooy xew ak seen diggante fatiyaahu kon nag dikkal leen ko yéen ñaar faquulaa bu ngeen demee na ngeen ko wax inna rasuula rabbik borom bi moom moo leen sax ne leen bu ngeen demee nangeen leen wax na ngeen wax Firawna ne ko innaa ñun ñaar nii de rasuula rabbika suñu ñaari ndawi borom bi lañu de suñu borom sa borom yow Firawna ngir yëgal ko ni mu gën a gaawee dàmbale ci commencement bi tàmbali bi wan ne ko yow moom doo borom ndax yow ki la moom moom di sa borom moom ñooñu yónni ñun ñaar ñii kon nag liñ lay digal te mu digal ñu ko moom sa borom boobale yow Firawna fa arsil na nga yebal na nga yónni maanaa ànd ak ñun bani israil doomi seydinaa israil yi di seydinaa yaqub alayhi salaatu wassalaam di sëtam yii di yahud yi nga jàpp fii di leen toroxal di leen def loo ay liggéey yu metti def leen ay jaam ñooñu nag la borom bi wax nee nag nang leen libéré de wala tu'adhibhum te nag à partir de tey arrêteel di leen mbugalati bu leen leen tegati liggéey yoo xamante ni avilissant yooyulee di torox la di toroxal ka nga xam ne moo koy def ba pare di leen mbugal loolu bu ko defat yow Firawna xat digg dëgg nag ji naaka ñun ñaan ñi de dikkal nañ la bi aayatin ci màndarga min rabbika muy wane ka sañ sañ ak tamit man-manu sa boroom yow min rabbika bu tukkee ba léegi ñu ngi ko koy joxoñ moom Firawna naan ko ki ñu yónni mooy sa boroom yow wasalaamu te li nga xamante ne nii nag mooy jàmm wasalaamu jàmm wasalaamu ak li nga xam ni mooy ak mucc moom ala man ki huda kiy mucc ci mbugalum borom bi tabaraka mooy ki nga xamante ni nii ala man ittaba'al mu ngi ci kaw ki nga xam ne moom mooy topp li nga xam ne mooy njub gii ñu indi tab tukkee ci sa borom yow Firawna naa ñun ñii de qad uhiya naa dëgg dëgg daal dinañ ñuy wax yu ci ñun anna al-'adaaba kene mbugal mi yoo mu ñuy wax ala man kaddaba dina gàllu ci loosu ki nga xam ne kaddaba dafa weddi yonent yi leen boroom bi yónni waaye weddi borom bi tabaaraka wa taala wa tawalla mu dummóoyu daal di continuer ca dund ga nga xamante ne bokkaale ga mu ne woon xaala <clears throat> léegi nag lii la ko Firawna kii nga xam ne Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhim assalaatu wassalaam lii la ñu wax Firawna nag Firawna jël kàddu gi <clears throat> bul fàtte ne lii bi muy xew mooy dagg yaa ngi taxaw nag wër Firawna Firawna toog ci kaw ngàngunaay gi ñoom dinaa Muusa bi ñëwee ñu daal di leen accueillir daal di leen entrer ci ki nga xam ne mooy le grand roi le pharaon des pharaons le grand pharaon d'Égypte <coughs> Firawna mii léegi nag bi ñu waxee ba pare xaala mu ne leen faman rabbukuma yaa Muusa moo yéen ñaar ñii anakan mooy seen boroom yow Muusa mii comme yow yaay wax yow mii te yow yow yow anakan mooy seen borom yéen ñaar mi ngeen di wax nii xaala mu ne leen te xam nga gis nga fële ñoom ñépp bi wax dañ naan ko ñun sa rasul wa rabbika sa yonent boroom yow firawna ji xat ji naaka bi aayatin min rabbika sa boroom waaye firawna bi mu ñëwee di wax lan la wax na nag bi mu ñëwee di wax ale aluye mu laaj ne leen fa man rabbi kon yéen seen borom boobu ngeen sànq ba léegi ngeen naan ma sa borom ak sa boroom mu waaw moom waxul loolu ndax ku xamoon communication la mu ne leen fa man rabbukuma kan mooy seen ñaari borom yéen kan mooy seen boroom bi leen moom yaa Muusa yow Muusa alayhi salaam xaalu seydinaa Muusa tontu ne ko rabbu rabbuna suñu borom mi nga xamante ne moo ñu yónni te mooy ki nga xam ne alladi mooy ki nga xam ne ata moo jox kulla shay'in lépp lu am rek xalaqahu li nga xam ne ak mbindam moom moo ko bind summa hada ba bare moom moo ko gindi mooy loo gis rek melo bañ yor xar yi melo bañ yor borom bi moo leen ko jox nit ñi melo bañ yor borom moo leen ko jox waaye garab yi lépp loo xam ne lu existé rek la muy la mu mel borom bi mooy ki nga xamante ne moo ko bindanoo nële ba pare summa hada ginnaaw gi moo ko gindi ba ki nga xamante ne bébé bi bu bu juddoo kenn du ko ñàmpal du dem benn université wala benn école defi formation ngir xam ne nii lañuy ñuy nàmpe loolu amul xar mi doomu xar bi tamit noonu bëy bi naka noonu golo geeg nga xamante ne nii mooy nag yéeg lépp waaye xorondom bi ñoom ñépp amul kenn koo xam ne yenn mooy bu ñu juddoo rek ya ñu mën a def suñu borom moo leen ko tegtal gindi leen ci ba ñu man ko waaye summa hada moom mooy ki nga xamante ne ginnaaw bi mu nit gi nga xam ne melo bi mu yor ak ni nga xam ne ginneeg yooyu moo leen jindi wan leen yoon wi nag ngir ñu daal di koy topp te lu nekk rek la nga nekk di ci gindeeku nga xam nañ koy defee borom bi mooy li nga xamante ne ñi gëmul dara naan c'est la nature c'est la nature mooy naturellement lañ koy def lool loolu daa fekk summa hada borom bi moo gindiloo lële wala ñoo ñële wala mbindeef moo mële ba muy mën def yi nga xamante ne mooy yi mu aajo ngir mën a dund dee xaala nag jëlaat kàddu gi biñ ko tontoon yi mu ne leen xaala leen fama baalul qurunil ula mu ne leen fama lan mooy mbiru ana mbiru ñi nga xamante ne nii mooy nit mooy mooy mooy ñi nga xam ne askan yi nga xam ne ñoo fi newoon peuple yi nga xamante ne nii ñooy nation yi nga xamante ne nit ñi nga xam ne jaar jot nañoo jaar ci kaw suuf te newatuñ fii waa ñoom ana lan mooy seen mbir jamono jii mooy ci fan lañ mujj ci lan la ñu ne léegi nag mu ngi noonu comme mooy ñi nga xam ne maamam yeeg maamaat yi ak ñi dëkke woon suuf de jiitu waa ñoo ñu wom lan mooy seen mbir comme que nee ngeen yàlla mi leen yónni moom yooyu yëpp da koy xam xaala mu ne leen nag <coughs> te yéen nii moo leen yónni xanaa yéen war ngeen a xam loolu le xaala Firawna Seydina ne ko ilmuha bu lii nga ñu laaj mooy ñoom fan lañ mujje est ce que ñu nga àjjana wala ñu nga safara wala fan lañu ñu mujje wala boo fan lañ ne mu ne loolu de seen xam-xam boo bële inda rabbi mu nga fa sama borom man seydina Musa alayhi salaatu wassalaam fii kitaabin ci téere boo xam ne nag loolu lépp ca ko bind muy allahul mahfuz muy àlluwa googale nga xamante ne nii bien gardé nga xamante ne gañuy sàmmoo mu ne foofu la ko def de laa yadillu rabbi mooy ne gis nga yooyu mooy xam-xam boobu ak dara amul lenn loo xamante ne nii dina fàddu borom bi tabaaraka wa taala dal di koy réer ba moom dootul xam ci lan la ne wala dootu ko xam de walla yan saata sama borom tabaaraka wa taala du fàtte dara lii bari bari xurunul ula yooyu mooy ñu bari ñooñu masa jaar ci kaw suuf mbindeef fi depuis doomu aadamam aadam alayhi salaam ba ni may waxe jii yow ki nga xamante ne yaay Firawna bool yaakaar ne borom bi am na kenn koo xamante ne fàtte na sa dossier ak si mbir de loolu amul de alladi mooy borom boobu nga xam ne mooy ba léegi la lakumul arda yow na ak mbindeef yëpp moo leen defal ak ñun ñëpp moo ñu defal alladi mooy gi nga xam ne ja'ala lakumul arda moo leen defal suuf mahdan mu nekk loo xam ne ab laytaay ab laytaay la de mooy moo ko tàllal ba ngeen man ci di tëdd di ci defar li nga xamante ne seen kër yi di ci teg seen bagage yi te du wadd ak yéen wasalaka lakum fiha subula mu daal di leen ciy rëddal génneel leen ci ay yoon yoo xamante ne nii lii yoon yu ngeen di jaar ngir mën a doxi seeni soxla def ay transport waaye yoon yoo xamante ne nii ci la seen ndox yi di jaar ba ngeen man ci di bay ak lu nekk ngeen koy def defal leen ci ay yoon yu leen di jële réew ba réew ak yooyu yëpp mu ne moom moo leen ko defal génneel leen yónni leen wa anzala mu daal di wàcce moom borom boobale mina samaa'i ci niir yi ma ndox tabaaraka wa taala mu ne fa axrajnaa ñu génne ci bihi ca ndox moo male <clears throat> azwaajan ay meññeef yu wute min nabaatin loo gis rek mu def ci ay xeet yu baree baree bari ci façon gàncax yeeg yi nga xamante ne ñooy sax di jóge ci biir suuf si kulu loolu nag suñu borom ne lekk leen yéen jaam yi war a aw anaamakum yéen nit ñi dee leen lekk ci mbir moo mala di génn ci suuf si mbay meeg yoo yëlee war a aw te na ngeen siy sàmm nag anaamakum li nga xamante ne nii mooy seen mooy mooy seen jur gi gëléem yéeg nag yéeg yi nga xam ne mooy xar yéeg bëy yi dee leen leen ci jox di leen ci sàmm nag di jox waaye moo tax lii du xalaat nga ñëw bay ànd ak fas wi wala gëléem gi wala mbaam mi mu daal di lay jàppale wala nag wi ngeen bay nawet bi yépp léegi nag yow bu nawet bi jeexee nga daal di jël ngooñ maak gerte gaak lépp daal di ñëw ak kii ba def ci sàq mi lii nga dem jaay yi moom nag fas wi wala xar wi wala wala kii boobu ba nag wi wala li nga xamante ne mooy gëléem joogu doon la jàppale nag moom nga sànni ko yónni ko ci àll bi nga xam ne dara newatu fa mu dem di fortaatu surtout wajan yi muy fas yu jigéen yi niñ leen di def sànni leen ñu dem nag di yëy ay ay matt yu wow ak yu nekk ay ay yi nga xamante ne nii li lekk ci sexew yeeg yooyu ak yi nga xamante ne nii ñooy yi saxa yi saxayaay foofu la fekk dëkk bi daanaka àll bi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi ne mu ngi xonq fur dara daal de dafay nekk déedéet suñu borom dane li ngeen def ba daal di ma génn ko ci suuf si loolu dee leen ci dunde kulu dee leen ci lekk ko yi tamit boo lekkee mooy ne tamit man nga cee jaay lekk ji nag du farata duñ ne lekk leen ci ku bay ku nekk farata la nga lekk ci déedéet waaye kuluhu kon lekk leen ci mooy man ngeen cee lekk waaye war aw an'amakum te tamit dee leen ci sàmm seen seen jur gi mooy loolu it du farata bu dee ne yow man ngaa dundal sa jur leneen loo xam ne ay repas ak loo koy jëndal obligé wul ñu ne la par force kon bay mi mu doon bay kon da ko cee war a jox déedéet mbir mi du noonu de mooy daal da nga ko yor yor bu rafet comme ni nga xam ne moom mbir mii génn ci biir suuf si pour yéen la nit ñi ak seen an'amakum ak seen jur gi kon nag mu ne nekk ci loolee ci